alayhimu salaatu wassalaam wa zakariyaa id naadaa rabbahu rabbi laa tadarnii fardan wa anta xayrul waarisiin suñu boroom tabaaraka di wax ci laayaab juróom-ñett fukk bi ak juróom ak juróom-ñeent mu wa Zakariya ba kon tuddal ci saar bi nga xamante ne nii mooy waxtaane mbiru yonent yi alayhimu salaatu wassalaam mu ne wa Zakariya fàttalekul te tuddal yonent mi nga xamante ne nii moom la ñuy wax Zakariya alayhi salaatu wassalaam it ba nga xamante ne nii naadaa ci la woo boroomam daal di koy ñaan rabbahu ca woo boroomam ñaan ko ne ko rabbi yow sama boroom laa tadar nii bu ma bàyyi fardan ma nekk kenn ndax dafa newoon koo xam ne mooy dafa nekk ba nekk mag lool loolu daata maamul njaboot loolu nag moo tax mu doon ñaan boroomam ne ko laa tadar nii farda bu ma bàyyi mu wéet man dong wa anta ta yow arhamur raahimiin yow yaay ki nga xamante wa anta mu ne laa tadar kon bu ma bàyyi dee fardan wa anta xayrul waarisiin yow yaay ki nga xam ne yaay ki gën kii donn ki nga xam ne mooy mujjee mbir yépp nga xam ne mbir yépp de toute façon masula deñ ci moom masula jóge ci moom waaye moo koy joxe te képp ku nekk lam la jox ci moom lay mujje moom borom bi tabaaraka wa taala mu ne fastajabna lahu ca saase mooy ñu daal di koy ñaan ñu daal di koy nangul ginnaaw ba nga xam ne ca la gisoon sayyidatu Maryam alayhi salaatu wassalaam mi nga xamante ne moo newoon foofu fële ba mu demee dugg fa moom comme que moo ko doon moo ko doon yor ba xam ne ci la dugg ci moom gis muy am risqa fekk fa yoo xam ne ay ay yoo xam ne amul ci saison bi ay fóoteef yoo xam ne amul ci réew mi mais mu dugg saa bu fa duggee fekk fa risqa ne ko waaye yaa Maryam anna laki hada moo foo jël fii foo ko jële comme ni ne ci suuratu Al Imran ak yooyu buñ ci àggee dinañ ci gën a ñëw taala mu ne ko borom bi moo ma ko jox ak suuratu Maryam alayhi salaam mu naan borom bi de moo ma ko moo ma moom mooy wërsëgal ku ko neex bi xayri xisaab ci loo xam ne amul taytu ca foofa ca la ñaan borom bi lii nga xam ne moom lay wax nee ko nag mu bàyyi koo bàyyi mu nekk ku wéet may ko njaboot nee na fastajabna lahu ma dal di koy nangul moom Seydina Zakariya moo ma la dee alayhi salaatu wassalaam wa wahabna lahu Yahya ma daal di koy may moo tax doom moom mayu yàlla kese la walla al-Wahhab mi du effort kenn du dangaa gën a jantaloog waa ngaa gën kii dara dangaa gën a nekk jeune mu ay couple yoo xam ne jeune lañu ndaw lañu sëy nañu santaakaat dimanche amuñ benn doom nga gis ñoo xam ne ay màgget lañ ba pare am moo tax loolu moom mbir la moo xam ne ci loxoy borom bi la ne de lu la gaay takk xalaat luñ la man bi def loolu bu borom bi tuddee ne di ngeen am doom tus lañ ci manul nañuy sonn kese de mu ne kon nag ma daal di koy wahab naa lahu Yahya ma daal di koy may doom da nga xam ne moo tudd Yahya nga xam ne kenn masula tudd ni moom comme ni mu ko waxee ci sayyidatu say sa suratu Maryam alayhim assalatu wassalaam ko ki lahu zawja nee na ma daal di koy yëwénal soxnaam moom Seydina Zakariya ginnaaw ba nga xam ne dafa jaasiroon manul woon a am doom borom bi ci ñaan googu mooy lool day wane ne ñaan moom man naa day day day transformer lu ne lépp la mën a soppi quant à gis nañ ne yow moom mënootoo wér bi yoboo rek ñu waajal la te xam ne moom dañ lay robi ma ne taxawal nga ñaan sa digganteeg sa boroom laa wa ak xat-xat bu la dal bay faj yow da nga am feebar boo xam ne cancer boo xam ne en yow léegi nga dee yooyu yëpp dara ñaanal sa borom tabaraka wa taala loolu man na koo dindi ci li nga xam ne tarfatal ayni moom mi nga xam ne mooy def lu ko neex moom mii ndaw si dafa nekkoon koo xam ne dafa jaasiroon Seydina Zakariya alayhi salaatu wassalaam di ñaan borom bi daal di yëwénal soxnaam ba ni nga xam ne ci lay mën a ëmme doom na innahum mu a gis nga yonent yi yépp ma fi tudd nag kaanu nekkoon nañu de ginn ba mu tuddee Seydina Muusa Seydina Haarun Seydina Ibrahim Seydina Lut Seydina kan ki nga xamante ne mooy Nuux ak ki nga Seydina kan mooy Zakariya ñoom Zannun ñoom ñii Seydina junoo Seydina Yunus ak Seydina tuddoon na ñoom dal Kiflik ñooñu lee radi alayhim salaatu wassalaam ak ki nga xam ne ñoom ñoom su Seydina Sulaymaan Daawud alayhim salaatu wassalaam ak ñeneen ak ñeneen yi nga xam ne gis nañ leen ñooñu ñëpp bi mu waxee ñooñu ñëpp moo ne gaa yi nag innahum ñoom ñii kaanu nekkoon nañ yusaari'uuna doon njëkkante fil xayraati ci yiw yi lii borom bi tabaraka wa taala wa yad'unana te ñu doon ñaan di ñu dagaan doon ñu woo raxaban ci loo xam ne nag dañ ko doon def ak xemneem xemneem li nekk fa seen borom xemneem seen borom kese moom lañ gën a gis que la nga xam ne mooy xéewal yam leen di dégg war rëban waaye tamit moom lañu doon tiit dee mooy dañu doon tiit seen boroom mooy ne ñoom du ngandaayu bàkkaar la ñuy tiit waaye seen borom mi nga xam ne moom la ñu xam moom la ñu tiit ñoom yeneen yonent yi alayhimu salaatu wassalaam wa kaanu te nekkoon nañu lanaa ñeel ñu xaashiin nañoo xam ne ñun dong lañu ragaloon te ñun lañ doon torox lool de mu ne wallati booleel ci suuratul anbiyaa bi ba léegi ki nga xamante ne nii ahsanat farjaha daal dinay li nga xam ne mooy wattu pëyam ba amul kenn koo xam ne manoon naa bànneexu ci moom du ci kaddu du ci yaramam du ci daraam fanafax naa fiiha ba mu ko defee nag ñu daal di ëf ci moom min ruuxinaa ci li nga xamante ne mooy suñu ruux ga muy kan kii sayyidatu Maryam alayhi salaam lay wa waj'alnaaha ñu daal di koy def wabnaha ak doomam ju barkeel ja di sayyidina Isa alayhim assalaatu wassalaam tudd leen fii mais ñëpp xam nañ ne ñoom lay wax aayatan ma def leen mandarga lil aalamiina ngir ngir mbindeef yépp nga xamante ne borom bee def moom mu juddu saa mu am baay waaye mu def sayyidatu Maryam alayhi salaatu wasalaam am doom te masula am li nga xamante amul woon li nga xamante ne mooy boroom kër de inna haadihi mu ne nag gis nga yii ma fi tudd yonent yii ma fi tudd yépp ummatukum ñooy seenu xeet de ummatan waahida yoon wii wennu xeet la mooy ne amul lenn loo xamante ne nii lu wute la diggante ñoom lañu ñu newoon ak li nga xam ne yéen Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam yéen xeetam li ma leen teg mooy di ma wéetal tabu leen ma jaabu leen ma bokkaale nekk ci li nga xamante ne mooy xayraat yi nga xam ne mooy yu baax yi nga xam ne ñoom ci lañ doon njëkkante lii mooy yoon wi lii mooy tëralin wi lii mooy soobu win wi ummatukum yi ñooy seenu xeet moo tax lépp ci lislaam lañ newoon nekk xeet wa ana rabbukum fii nag kenn du fi borom lu ñu baax baax baax yonent yi ñu fi tudd yépp kenn lañ fi dut jaamu laa wax kenn dafay jaralul kenn ñu la fi jaamu bàyyi fi boroom bi boroom bi nee na ñu baax lañ maa leen tànn ci kaw ñépp waaye ñoom du ñoom ngeen di jaamu de comme ni yéeféeri chrétiens yi ak yéeféeru yahuud yi jàpp ñoom Seydina Uzayr ak Seydina Isa alayhim asalaatu wasalaam def leen yàlla mukk ak xulaat yi nga xamante ne nii ci xeet wi ñi nga xam dañoo jàpp ay awliya ay sëriñ waaye dem jàpp ñi nga xamante ne nii lenn ci saxaaba yi radiyallahu anhum def leen ay yàlla loolu yépp ak dëngte la ak toroxtaange la ana yëg leen ne wa ana man rabbukum maay seen boroom fa'budun jaamu leen ma wéetal leen ma man dong seen borom ta bu leen ma bokkaaleek ñii ak lu ñu baax baax baax waaye nag ba mu waxee lii mu ne waaye nag ñi leen fi jiitu woon de wa taqatta'u amrahum baynahum waaye kanta yahuud yi ak ñi nga xam ne ñooy karcaan yi dañoom dañoo daggaate seen mbir mooy diine jii nga xam ne wenn la soobin wii yoon wii nga xam ne wenn la woon mat yonent yépp nekkoon ci ñu tegoon leen ci alayhimu salaatu wassalaam gaa yi dogante ko mooy lan nekkuñu ci ñu daal di koy taqali def ay mooy la mu waxoon rek def chian ay mboolooy mbooloo ay pàcc-pàcc nga xam ne noonu lañ def seen diine jii nga xam ne benn lañ woon ñu def ay pàcc-pàcc ba pare jàppoon zuburan ay def ay téere yoo xam ne téere caaxaan ku nekk nag fa ngay lal sa caaxaan yi nga nekkee kullun ñu ku nekk nag ci ñoom naa ci ñun raji'una la ñuy dellu de bu ñu faatoo faman ya'mal bu keroogee nag képp koo xam ne jëfoon nga fii ci kaw suuf mina saalihaati ci yiw yi wa huwa ta moom mu bekkoon koo xamante ne way yàlla la li sa'yihi li sa'yihi kenn ñëw weddi kenn du ñëw waxoon ñu ne ko bon yow la nga defoon ci lu baax bon nekkatu fi quoi déedéet falaa kufraana kenn du ko weddil de kenn du ko daal di daal di ciiñal bañal ko lisan yi yii jëfam ju baax joo jële de wa inna mooy dinañ ko ko dencal lahu ñun borom bi kaatibuuna ñoo koy bindal saytul ko ko ba bu ñëwee ñu fay ko lu baax lam defoon wa haraamun ala qaryatin mu ne lii nag moom loo xam ne moom xat man la lu borom bi dog bu mu jël ci ala qaryatin ci dëkk nekk boo xam ne ahlaknaaha boo xam ne ñu ngi koy annahum laa yarji'un kën ñoom manuñoo delluwaat ci dund gi de mooy dëkk bu boroom bi ñëw jublu ci ñoom di leen alak loolu moom c'est impossible dafa nekk loo xam ne laa budda la mooy manu la ne ba da da mooy dafa manu la nekk dafa manu la nekk ñoom ñu delluwaat ca dañ doon dunde mbugal mi du leen dal loolu manu la nekk mooy bu ko borom bi dogalee ci ñoom ñu weddi woon ba mbugal mi ñëw kenn mënatu koo delloo de kon nag mu ne hatta ba ni nga xamante ne nii ida futihat noonu naa leen di mbugale bàyyi leen nag ci noonu ba ni nga xamante ne nii ci la ñuy ubbee ya juuja ya juuju ñi nga xam ne ñooy ya juuj wa ma juuju muy ma juuj muy gob et Maroc loolu la ko tubaab yi di woowee muy gaa yooyu nga xam ne peuple yu ngand lañ te bari kantaa ñu naan ñooy chinois yooyu yooyu caaxaan la chinois yi fan lañ nekk ya juuj ak ma juuj yooyu wala ñu naan mooy mongol yi loolu tamit wax la joo xamante ne nii dara la dëgëru ya juuj ak ma ay nit lañ yoo xam ne suuf si leen borom bi suuf si leen borom bi teg ñun ñii amuñu ci accès mooy ne suuf soosu ñun amuñu ci accès loolu la bés bi nga xam ne nag ci lañ leen di génne ni nga xam ne la feese ci al ci ci yi nga gisoon nañ ko ci ashratu saa keroog bi Seydina Xudayfa boo bële al-Xifaar yi radiyallahu anhu nekk ci sax imaam Muslim bi suñu boroom yonent mi sa salaam doon tudd mandarga yi yawmal qiyaam yi nga xamante ne nii moom bu xewee léegi nag mooy yooyu mooy wane ne yawmal qiyaama ngi jege fukk yi gën a mag Yaajuuj ak ma Maajuuj ci la suñu boroom dañ leen di génne ci fa nga xam ne foofu lañ nekk comme ni nga xamante ne nii noonu la leere de kon nag mu ne waxum te ñoom bu ñuy génn nag min kulli hadabin yansiluun ñu ngay gaaw gis nga ci bépp tund fépp fu fu nekk nga gis leen ñu génn fees dell ci mbond bi nag yépp nga gis leen gaa yi fees fi dell waqtaraba ma daal di jege alwaadul xaqu dige bi nga xam ne mooy dëgg ne mu yawmal qiyaam de fa idaa hiya nga gis bu boobaa shaaxisatun mu buqeeku nag ndox tiit absaarul ladiina kafaru bëtu ña nga xam ne ñoo weddi woon seen borom lu jiitu lii naan yaa way lana way way tos kare ñeel nañu de malheur